kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ciy teg hadis boo xamante ne nii mooy hadis numéro 610 hadis numéro 610 mu ne wa anhu radiyallahu taala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala law du'itu ila quraa'in aw dhiraa'in la ajabtu wa law uhdiya ilayya dhiraa'un aw quraa'un la qabiltu rawaahu al-Bukhaari rahimahullahu taala kon mu ne kon hadis bi mu ne wa anhu mu koy jële ci ki nga xamante ne mooy Seydina Abu Hurayra mi mu jële xadiis bi ñu jóge sànq mu ne eh, mu ne moom nee na mu ne eh, ani nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala nee na law du'itu buñ ma woowoon ila qura'in ci tànk tànkum xar boo xam ne moom lañ ma def mooy fa nekk ca suuf mooy la gën a tuufe ca sabooba ca côté sabooba ku ma ci woowoon invité ma la ajabtu dinaa ko wuyu dinaa wuyu invitation bi wala uhdiya ilayya ziraa bu ñu ma joxoon nag li nga xam ne mooy mbaggu épaule épaule <laughs> boobu moom bu kawe la bu màgg la <laughs> ah ci ñu xam yàpp gon yàpp xar ah mu ne loolu ku ma ci invité woon it dinaa la wuyu la xabi ku ma ci invité woon wala uhdiya bu ñu ma joxoon kado ilayya ziraun aw qura'un ah non law du'itu bu ñu ma invité woon ila qura'in ci tànk mooy fas sabu xam nga loolu ak xam nga du bari yàpp ak tamit ci kaw tuuti fi yeel yi xam nga loolu même ñi koy supp foog ñu boole ci leneen ah saa yi tànk xar bi kese ci yeel bi noonu boo ko suppee bon am na lu ci ne mais bariwul yoneen saa salaam ne loolu ci boppam ku ma ci invité woon ma wuyu la aw dira wala épaule wala ku ma ci invité woon la ajabtu dinaa la wuyu wala uhdiya bu ñu ma joxoon cadeau ilayya ziraa'un épaule aw courant wala tànk bi nga wax noonu la qabiltu dinaa ko nangu mu ne rawaahul Buxaari al imaamul Buxaari moo ko solo léegi laaj bu njëkk bi moo est ce que moom doo nga ko solo mu ne la déedéet bi al imaamu Ahmad solo na ko waaye hadis bi daal ci gàttal man nga ne waa eh, sunanul arba'a ñoom ñëpp ko solo waaw. sunanul arba boo demee ci riwaaya sunanu imam Abu Dawud da ko fay fekk sunanu imam at-Tirmidhi ko fa fekk sunanu an-Nasa'i ak Ibn Majah da ko fay fekk rahmatullahi al imam al-hafiz al-Bukhari eh, eh, c'est que euh, xam nga fii nga ne ma mais attention mais euh, bu dee loolu la euh, muttafaqun alayhi la kon imam Muslim da koo solo ma ne la non c'est imam Muslim à vrai moom solowu ba en fait daa solo lu niroo lii <laughs> daa solo lu niroo lii mais à vrai lii la solo parce que mooy bi mu naan euh, Seydina Abu Hurayra yonent way saa saam nee na bu dee ne dañ laa woo idaa du'a ahadukum falyujib bu ñu invité kenn na wuyu loolu nag waxoon nañ la bañ koy gis que ne loolu euh, mooy xaqul muslimi ala al muslim ba ñuy gis xadiis boobu waroo xam ne lañu loolu mariage la ah, li yëpp loolu lañu wax bu dee da woor. Euh, fal yusalli mooy na ñaanal waa ji wa in kaana muftiran bu dee nag euh, euh, euh, daa nekkol woon ku woor ah mooy wooru woor boo xam ne du farata fekk wooroo da wooroon woor boo xam ne mënoo ko dox bu boobaa yow fal yu salli gis nga gis nga mooy yi mooy yi sharia di woon di utiliser mooy boo xamul dara fal yu salli mooy xam nga salli mooy jullil fal yu salli mooy jullil kan ngay <laughs> fa in kaana sa'iman fal yu salli bu dee da kii da woor jullil lool mooy lan da ngay ñëw di julli allahu akbar non non non fal yu mooy ñaanal waa ji ñaanal ko yàlla as-salaatu ad-du'a voilà moo tax ibnu Umar keroog bi mu ne yonent bi alayhi salaam bu ma soon a tukki day dajale julli yi te walam yu sabbih baynahuma te du nekk di xam nga sabbih waxoon nañ la ko taayee di la nettali li eh, Cheikh Cheikh Serigne Cheikh Mouhammad Hassan al-Misri doon wax hafidahullah bi ñëwee fii nii la woon Makka gi Arafat gi la doon wax waa ji fekk leen ñu julli ba pare toog di def subhaanallah yi benn mbokk jóge ne benn koo xam ne da nga koy gis xam ne diine ñor na ko ak ñu mel mais mu naan subhaanallah li ngeen def bi daal ak nangam ngi kenn du ko def mu ne lan la mu ne ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam walla xadiis bi nee na bu ma soona julli ba pare doonul woon lam yusabbih baynahuma mu ne ko subhaanallah yaa axi mais yow boo xamul loo laaj yusabbih mooy lan yusabbih yusabbih mooy doonul <laughs> ne boo wooree yow fal yusalli waaw mooy na nga ñaanal waa ji wa in kaana muftiran bu nee na nag euh, euh, mais mais loolu waxoon nañ la foog naa xadiis boob bi ñuy ci waxoon nañ la ne la mais li gën mooy nga dog bu dee koor la goo xam ne bon kooru naafila la nga dem koo xam ne dafa moo taxoon mu ne woon naa Hadi euh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne dañoo de yonente waaye saa saam dafa ñëw fenn fekk ñu invité la waa ji bi mu tegee lekk gi benn waay ne man damaa woor quoi yonent saa salam ne ko euh, lekkal yow sa mbokk mi dafa dafa dafa dafa dafa dafa sonn quoi jël ay mbir ngir yow defar lii def ci it te defal lépp nii yow nga naan da woor mu ne ko dogal boo paree bu la neexee nga woor beneen bés <laughs> waaw moo tax yooyu dafa am yoo xam ne nit da woyof quoi amul da woor woor gi woorum naafila la wax naa a condition muy loola bu dee wooru farata mënoo ko doge noonu ah, attention waaw xam na ne waa wooru naafila la te waa ji sonn na inna axaaka kallafa lak sa mbokk mi dafa gaar dajjoo ay mbir ngir yow sonn boo demee den na fee waaye sonal madam wala moom mu defar ko togg fii rendi ab gàtt def yëpp nga ñëw bañ ci ñu taaj affaire bi nga naan ah, ah, ah damaa woor quoi te yow koor gi de loolu la yeneen saa wax waa ji dogal dogal <laughs> ne ko dogal léegi après bu la neexee nga woor beneen jour sa mbokk bi daa sonn ngir yow nga ñëw naan ko moo tax loolu <laughs> lu jar xel la léegi nag bu dee koor la boo xam ne mënoo ko rek waaw fal yu solli ñaanalal waa ji quoi. parce que da nga doon fay ramadan kenn la ne sa waay léegi dogala ah. ah non nga ñëw waa ji même bu dee lu man di def jënd nay gëléem jënd nay xar jënd nay kii teg ah xanaa mu defal la ci barket wala yooyu nga yóbbu ngir wan ko ne en boo gisee lekkuma sama koor gi nga kooru farata leeral ko loolu ngir xelam dal voilà moo tax yonent bàyyi saar saar nag eh, mu ne bu ñu ma woo woon de kon imam muslim loolu lañ la bëggoon a imam muslim en fait à vrai dire sax daa moom solo nañ waaw waaw ñoom moom solo nañu mbir léegi nag euh, léegi mu ngi noonu kon imaamu imaamul Bukhari euh, euh, moom solo na ko mais à vrai dire ci termes yii nii termes yii niroog yi parce que hadith yi yeneen yi indi day xaw a niroog lii mais à vrai dire sax boo seetaatee imaamu Ahmad kese moo ci fekk si imaamul Bukhari waaw law uhdiitu ila zira'in la qabiltu walaw du'itu ila qura'in la ajabtu loolu imaamu Ahmad moom moo ko soloowe noon ñii ci def yeneen parties yi la ñuy solo mais pas exactement lii moo tax mën nañ dañ ki ko solo moom imaamul Bukhari ak sëriñam al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah ala al jami' al imaamul Bukhari moom nee na mu ngi ko indi ci ñaari bër baabul hibati wa fadliha wa tahridi alayha baabul qalili min al hiba buntu maye ak ngëneelu di joxe te yàlla tax ak di xërtal nit ñi ci loolu waaye même di joxe loo xam ne même bu dee lu tuuti la yow bul ne noo tuuti noonu ak non man lii man mu ne déedéet joxeel waaye indi na ko tamit ci kitaabu nikah baabu man ajaaba ila kuraa al imaamul xaafidu al buxaari rahimahullahu taala ah mu ne haddathana Abdaan mu ne Abdaan moo ñu nettali muy Abdallah ibn Usmaan ibn Jabala ibn Abi Rawwaad Abu Abdirrahmaan al-Atakiyu al-Marwaziyu rahimahullahu ta'aala an Abi Hamza am Abdaan lu bari ci ci Abdallah ibn Mubaarak woon jële mais fii Abi Hamza mu jële muy Muhammad ibn Maymuun Abu Hamza as-Sukariyu al-Marwaziyu al-Khuraasaaniyu rahimahullahu ta'aala an al-A'mash mu jële ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufi at-Tabaristani al-asl rahimahullahu ta'ala Abi Haazim moo ko jële ci Abu Haazim di Salmaan Abu Haazim al-Ashja'i al-Kuufi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala law du'itu ila quraa'in la ajabtu wa law uhdiya ilayya dhiraa'un la qabiltu Allah waaw lii la ko al-imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala soloowe hadis bii nag eh, lii nga xam ne moom la wax law du'itu ila Qura loolu al-imam al-hafiz ibn Hajar ginnaaw loo balaa loolu lëkkaaleem ak bunt bi mooy yonent bay saasaam ni mu wàcce woon boppam mooy lu insignifiant parce que hadis bi li muy euh, wax mooy dafa wax lu ñu ci xar mooy fa la jege sabo bi mooy fa fa tànku fas bi fa liy tegu ci suuf ci wet gi noonu lool mu ne lu toll noonu eh? la koy jege lu mel noonu képp koo xam ne eh, woo woon nga na ci invité ma ci loolu xam nga en général nit du invité ci loolu mais ngir wan la lu mu néew néew néew la ma nit ka invité man dinaa ko wuyu waaw moom moom loo waaw amul ñi nga xam ne dañuy sélectionné ne ñooy sëriñ lañu te seen këru taalibe yi am kese lañuy dem wal iyaazu billah loolu yées na waaw fii mu ne taalibe yi nga xam ne dañoo ñàkk daanaka kenn lañ masula dem këram lu dul lu ma xanaa ab dëj am wala yu mel noonu loo xam ne bu demul mu ñaaw mu dem mais jékki rek dem nii wala ah di yana am dara xew wala mu ñëw dem fa nii mukk yooyu moom da koo placé see taalibe yi nga xam ne seen poche gis na wal iyaadu billah wal iyaadu billah yeneen tubaab yi saa saa am di wan ne lu mu néew néew néew man ku ma invité du ko rëy waaw xaasu ah, ah, ah. lu mu néew néew néew néew boo ma invité dinaa la wuyu waaye nag lan ma invité lu mu bari bari màgg comme épaule comme li nga xam ne mooy mooy mag màgg ah tànkub xar ni mu amee doole ni mu amee solo lu toll nooy ku ma ko invité ma ñëw mooy ku ma invité ci lu tuuti ma ñëw ku ma invité ci lu màgg it ma ñëw waaw gis nga wàcc sa bopp waaw ah, non man moom yenn ñoo sooy waaw même bu néewee nga naan mais lii est-ce de loolu dañ ciy gisaal tamit que ne nit ki mën nga invité ci lu naw yow bul ne rek bon man bu ma amul nangam bu lii du ma invité déedéet man nga invité même bu dee lu ndaw nga ndax affaire bi mooy yow ka ngay invité sopp nga mu ñëw bokk ak yow loo nga xam ne moom nga koy invité te day gën a raffermir les liens di gën a defar diggante yi moo tax yeneen tubaab saa saa am ne joxaleen addi ngeen bëggante gisoon nañ ko fi ba ñuy gis xadiis boobu ah xadiis bi ñu euh, euh, euh, yi doon wax ci wàllu wowale waaw léegi kon nga gis noonu la. nit ki nit ki mooy ba pare tamit dañ ciy gis ni mu wàcce woon ba di lekk ak nit ñi yonent bi saa salaam di lekk ensemble ak nit ñi lu mu bëggoon la doon ko def waxoon nañu Seydina Ibrahima alayhi salaam noonu la doon def moom doonu loon lekk moom kese ah <laughs> bu ci nee ñëw <laughs> war a lekk gisul kenn <laughs> day génn ci bis bu gisee kuy kuy romb mu woo la ñëwal ñëw ñëw nga ñëw wana la kaay bokk ak man li may lekk. allahu akbar ma siis yëpp am nañ problème <laughs> ma siis yëpp gaa yu siis yi nga xam ne bala ñoo mën a lekk nekk ñoom kese waaw waaw façon los de morlam yooyu yooyu los ndax <laughs> suul nañ ko de <laughs> ndax lan ndax siis waay waay ma siis yi am nañ problème yonent bi saa saa am di lekkandoo ak nit da ko bëggoon ku ma woo ci dara xam nga ko bu la woowee du la tibbal fee nga nekk day lekk ak yow loolu loolu wàcc sa bopp allahu akbar allahu akbar waaw allahu akbar gis nga nga xam ne ba pare bu la bu la tontoo ginnaaw loolu kon gis nga euh, lëkkaale bàngo baabu tawaadu wa xafdil janaahi lil mu'miniin wàcc sa laaf ngir way ngëm yàlla yi wax fi janaahaka liman ittaba'aka minal mu'miniin la ko borom bi wax wàcceel <laughs> sa laaf comme ni nga sa sa sa wàll wi comme ni nga ci ñi nga xam ne moom la njëkk a gis bi hadis yu njëkk aay yu njëkk di ci bunt bi ñi la topp moo tax amul kenn ci ñoom koo xam ne danaan non diw moom man doon këram doo fa dem quoi parce que moom pauvre la ba pare di ma invité non man bon di sélectionné fa ngay dem wal iyaazu billaah yeneen saa doon doon def noonu ku ko invité lu mu ndaw ndaw da doon ñëw <laughs> waaw <laughs> wax nañ la Abu Shuayb moom Abu Shuayb benn waaye la woon boo xam ne kooku moom c'était un boss bi ñuy gis xadiisu kii bi euh, sa waay nu mu tuddati euh, Ibn Tayyihan Maalik ibn Tayyihan waxoon nañ la Abu Shuayb Abu Shuayb moo gis ne dafa gis xool ci xar kanam Yonent saa sallam xam na Yonent saa sallam xiif na <laughs> waaw loolu waxoon nañ la taalibe bi il faut muy bàyyi xel kii wu sëriñ bi neewul waaye man sama yoon naw ci mu mu ñëw wax ki nga xam ne moom non seulement wulaamun lahu rahab xam nga kooku moom bos la non waxoon nañ la Maalik ibn Tayyihaan bari woon na ay alal waaye àggul woon fii ah moom moo demoon di rootali boppam mais kii mooy yàlla da koo may ba dafa ut dafa am jeunes yoo xam ne jeune boo xam ne moom lépp lu jëm ci wàllu lekk ak yàppam moo koy toppatool xam nga ne saa waay kooku ku kawe <laughs> mu ñëw na ko defaral ma damaa bëgg nga defaral ma palaawu loo xam ne juróomi mën nañ cee lekk. invité yonent saa salaam di saa ñëw am ñu ci topp quoi am ñum romb xam nga bu mas gaa yi dañ ciy a topp am ñum romb quoi bi ah gaa yi topp ci mais yonent saa salaam ñëwul rek mais ah maa yaa dugg gaa yi déedéet dafa ne gaa yi bon daa ñëw ba ci buntu bi moo laaj Abu Shuayb bu quoi na ko ah Abu Shuayb bu ñun de ñii <laughs> de moom bi ñuy bi may ñëw lañ ànd ak man est man que mën dugg non mais loolu laa doon wax mais imaginez imaginez c'est eh, eh, teggin yi mais imaginez da ngay mais mais par rapport ak ñun ñi ñu xam léegi ñu naan ñoom ay nit yi diine lañ wala ay nitu kii lañ imaginer nga lii yonent saa di def ñëw ci kanamu koo xam ne taalibeem la ba koo invité am ñu ànd ak moom mu ñëw di ko laaj ne ko ñii de. dañoo ànd ak ñun dañoo dañoo dab ci yoon dañoo dajeeg ñoom wala dañ leen a romb ñoom ñu bëgg ñu ñëw nii est ce que am nañ man nga jox lañu nga leen ndigal ñu mën a dugg ci biir ñu ñëw ñu as mu ne leen waaw baax na ñu dugg waaw comme quoi tamit <laughs> mooy yeneen saa sam di ñu jàngal ne yow bon buñ la invité yaag benn mbooloo nga ànd ak ñeneen tamit yëgal ko ki nga ko ki ki la invité tamit waaw bul ñëw rek indil ko mbooloo boo xam ne kon ni nga xam ne noonu la ko gaay ñenn ñi di defe loolu du sunna yeneen saa salaam dafa laaj waa ji est ce que waa mën naa ñëw ah mu ne ko mu ne waaw ñii mën nañoo ñëw kon mooy gis nga ku nekk ko doon invité Seydina Anas nee na sama yaay da ko doon invité sama eh, woo nañ ko ci benn luñ ko toggaloon mu ñëw lekk ba pare ne ñu léegi jóg leen ma julli leen xuumu fala fala fali usalli lakum fali usalli lakum jóg leen ma julli leen mu jiite leen la ñu xam ci ne naafila ndekete waxuma naafilay koor yi ah non julli ñaari fii man nga cee jiite nit xam nga am na ñenn ñi ñoom xamuñu ba pare seen àll kawewul ñuy dugg ay nit maa ngi fàttaliku yàgg na temps njuufa la woon quoi xam nga njuufa njuufa moo am bi Diouf président deuxième président du république du Sénégal <laughs> yi ñuy màkk fii am benn image ñu doon ñu rek quoi Abdou Diouf <laughs> di ñëw bon xam nga boo duggee ci jàkka yi di julli ñaari raak sa tahiyatul masjid quoi xaw ma Makka la woon wala Medina léegi bon kilifa gañ àndaloon xaw ma imaam la xaw ma lan moom ba muy julli Abdou Diouf di ànd ci moom quoi la muy julli muy julli muy bu sàggee mu sëgg bu siggee mu si saa yooyu man xaw ma dara moom moom may may ma dara <laughs> naan rek ak suñu classe yi quoi xoolal <laughs> nekk ngi naafila sawet muy muy topp imaam muy topp waa ji quoi alors que ñun ñoo xamut woon tous même bu dee ne mais voilà ñun ñoo xamuloon dara loolu mën naa nekk waaw nit mën na la jiite ci naafila yoneen saa sallam dara Seydina Anas jóg leen ma jiite ñaari ji ràkkale leen julli kon nag ñun bu ñu xamul dara nañ xam ne xamuñu tous quoi <laughs> daf lañ doon wax njuufa mos boobu boobu foog naa aw ma sax diiba mais xamuñ dara ba pare nekk fi liggéey mu commenté booy xamul mais <laughs> mais loolu temps booy lañ xamuñu la xew waaw comme daal xam nañ ne daal naafi la da ngay dugg ci jàkka yi ku nekk jàpp ne lool la alors que xam-xam kenn du ko xamee gis naa nit ñi di def déedéet yoneen saa salaam kon gis nga ni mu meloon ne woon na ku ma woo ci wàcc sa nit ñi nañ wàcc seen bopp bul trier naan man ñoom diw non man moom non man moom classe bi ma tool mo en tant que ministre en tant que nangam ak nangam noo man gars bu ñu ma invité du ma dema pauvre yi non non ba pare am njort yu ñaaw naan boo demee daa bëgg rek bu ma ñëwee bàyyi fa dara wal iyaazu billah yow doo bàyyi wax lu amul amal njort inna ba'da dhanni ism yenn njort yi bàkkaar la bàyyil li ngay def sa mbokk moo la invité boo mënee demal loolu la yeneen tubaab yi saa saa doon def waaw mu ne ku ma ci woo de ma ñëw léegi nag imaamul xaafis na xajar dane nag tata tata tata taxaw leen ginnaaw lii gis nañ lëkkaale bi mu ne gis nga xadiis bii nii eh, am na lenn ci suraax yi ñoo xam ne nee nañ Qur'an xam nga ne ne law du'itu ila Qur'an ku ma woon ci Qur'an mu ne ah am na ci lenn suraax yi ñoo xam ne dañoo def erreur nee nañu ah, mu ne wa kaza waqa lil Ghazali al imam al Ghazali rahimahullah moom itam lool lii dal na ko ah, erreur bii nii kene al muraad al muraadu bil Qur'an anna al muraada bil Qur'an li yonent bi sallallahu alayhi wasallam jublu ci law du'itu ila Qur'an ku ma ci Qur'an wax nañ la mooy lay nekk ca tànku xar ca suuf ca tànk loolu lay jege loolu luñ luñ mën mu ne loolu Qur'anul ghamim la waaw Qura'ul Ghamim xam nga Qura'ul Ghamim benn bërëb la nekk diggante Makka ak Medina mu ñu ne boobu la mooy Yonent sallallahu dafa bëgg a wax ne képp ku ko invité même lu mu sori sori sori moom du du du du rëyul ngir ñëw fekk si la foofu waaw même bu soree ngir wane jégg dayoom ni muy ki ko invité xam nga waa Medina Medina la ne woon mais nee na ku ma woo sax invité ma Qura'ul Ghamim dinaa la fekk ñoom noonu lañ ko jéggee hein mu ne waaye nag euh, mbir mi du lool de waa jumhur dañ ne nit mukk mukk mukk liñ jublu ci courant bi mooy courant u shart non mooy tànk bi ni ko firee noonu noonu la waaw te gisoon nañ xadiis bi nga xam ne moo doon wax gis nañ ko ci riyaad bi yaa nisaa almuslimaati la tahqiranna jaaratun li jaaratiha walaw firsina shaa mu ne yéen jigéenu jullit ñu yonent bari saa ko bu fi kenn ci benn voisine di xeeb voisinam voisinam même bu dee ne dalaa woo ci tànku fa tànku xar ne la kaay invité ci wala jox la bu ko xeeb naan non lu may doyal wala man moom kooku du ma fa dem ndax man ajaratu bi man doon nangam déedéet mu ne bu ko defee waaw mu ne nag imaamul Ghazali rahimahullah moom def na lu gën a tumuranke wa rabal Ghazali rahimahullah fil Ihya ci Ihya Ulumuddin téereem boobu mu ne fa zakaral hadith bi lafzi mu tudd hadith bi ba ci kaddu goo xam ne moom hadith bi masul la ñëwee noonu. mooy lan walaw du'itu ila qura'il ghamim mu yokk ci loolu mooy moom ni mu ko jàppee noonu la ko yokke waaw mu ne loolu nag moom wala asla li hadhihi ziyada imam alhaadis na xajar ne lii nag amul tosaan ci yokku gi moom amul ci hadis bi <laughs> mu ne waqad akhraja at-Tirmidhi min hadith Anas te imam at-Tirmidhi de soloona ci hadis boo xam ne imam Anas moo ko nettali wa sahhahu mu solol ko marfu'an law uhdiya yonent saa saa ne law uhdiya ilayya qura'un la qabilt walaw du'itu li mislihi la ajabtu man lii moom mooy leeral affaire bi que ne courant du courant xam parce que yonent saa salaam da ne ku ma joxoon tànk ku ma eh, eh, euh, joxoon addiya moom addiya la doon nekk attention du lekk sarax ah. waaw waaw sarax du ko lekk parce que nee na man inna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad sarax daganul ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ak waa kër Seydina muhammad moom la waxoon Seydina al-Hasan ibn Ali bi mu sexee tàndarma yi zakat bi mun a ko keex keex keex <laughs> jël loxoom dugal ko ci gémmiñ gi génn tàndarma ji ne ko xanaa xamoo ne ñun lii dafa xaraam ci ñun daganul ci ñun mooy daganul ngir man di sa baay mooy di maama waaye daganul sama njaboot moo tax wala la woon sérif moom ku bokk ci njaboot yeneen saa sax ba àddina tukki dafa xaraam muy jël zakat dafa xaraam muy lekk zakat dafa xaraam waxuñ nag ñàkk na bu ko kenn dimbali waxoon nañ loolu leneen lañ koy dimbali yonent bari sa sam ak attention fii eh, hadiya la waxa te Salman mi ñu la doon wax al-Farisi radiyallahu anhu na mu ko doon testé ba mu jàngee ci téere yu yàggee ña ko doon wax ne yonent si boobu fe mu jege na feeñam ba mu ne ba mu ñu ne ñëw na boo ko leen dafa jël tan caru tàndarma indil ko yonent saa fekk ko fi mu toog mu ne ko lii sarax la yonent saa salaam jël affaire bi jox ko saxaaba yi mu mu set beneen jour mu ñëwaat indiwaat même caru tàndar boobu mel noonu Seydina Salman al-Farisi radiyallahu anhu jox ko yonent bi sallallahu alayhi ne ko lii nag hadiya la nee na lekk ci jox saxaaba yi ñu lekk mu ne kii benn affaire a ngokk ak yeneen alaamaat yi tampon wu xaatimun nubuwwa beek yooyu ak yeneen ak yeneen loolu taxuñoo yow wallahu taala alam mais lii imaamu Tirmidhi solo dafa yëkkati mbir mi yonent sallallahu alayhi wasallam ne ku ma woowoon ku ma saraxoon ku ma joxoon kado ci tànku ab tànk xar ma nangu ko waaye walaw du'itu li mislihi ku ma woowoon ci lu mel noonu kon kay man da nekk kuraawul xanaa <laughs> mooy lu toll ni tànku fas wala lu mel noonee wala lu tuuti nu mu tuuti tuuti waaw waaw moo tax euh, al imaam at-Tabarani yi dafa soloon imaam al-Hafiz na Hajar wax benn jigéen bu ñaan Ummu Hakim bintu Wadi' dana yonentu Yàlla sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah atakrahu al-yawm benn femme quoi mu ñëw ne yeneen saa salaam ne yeneen saa salaam yow bëggoo hadiya hadiya doo ko nangu yeneen saa salaam ne maa aqbaha maa aqbaha radd al hadiya ana moo gën a ñaaw nit di la jox kado nga koy delloo <laughs> moo tax nit en fait walla iyaazu billaah ñun <laughs> dañu am problème ñoo dañu am problème yeneen saa salaam dañuy jàngal ne nit bu la joxee cadeau lam la jox ñor na ko te yitteel na ko même bu mu tuuti tuuti bu amoon lu raw bu dee lu tuuti la dina la ko defal bu la joxee nag bu fi nekk bon saa dem ba màkk ñëw ah zam-zam ma jox quoi te gis naa diw moom yéere la yow lu ci sa yoon yow dañ am nañu xam ne noonu la ñuy def ah. ah, man day sarax la ma jox ba pare diw mu jox ko jàllaabe bu baax ko c'est saa yow <laughs> xoolal. problème la yow hadiya la li mu li daa ku nekk mu defal la lee ah yow buñ la joxee doo sant yàlla kontaan ci eh, jabru xolam dalal xolam ci voilà wan ko ne affaire bi intéressé na la non ma sha allah jazakallahu xayran jazakallahu xayran nag mooy lu gën lu nit mën a wax ku la defal dara loolu la yoneen saa sallam nit bu la defalee dara nga ne ko jazakallahu xayran wàccoo nga ak moom waaw mooy nit ñi nga màng nag waaw yooyu nag gars yi bàyyi ko fi di wax yeneen mais lii mooy li gën a baax léegi yow loolu problème la nit jox la cadeau nga naan bon ngay xeeb quoi non waroo xeeb yow dañ cee war a jàpp ne lu rëy la lu mu néew néew loolu la ñuy jàngal wàcceel sa bopp te bañ a bàyyi am ay njort yu bon yi ñu doon wax sànq lu tax mu jox keelee lu tax man joxuma lii lu tax nangam ak naan non waaw ñuy jàngal ne hadiya dañ koy nangu waaw waaw buñ la invité sa kër nga am amoo lu la empêchement ndax léeg-léeg ñu invité la jour bopp yow disponible loolu waxuñu ko waaw parce que da war a voyage yi waa ji invité la jour boo xam ne yow du la fi fekk lan ngay def te mënoo ko fomm ba da nga naan ko ah jéggal ma de wax dëgg yàlla moom du ma fi fekk damaa war a tukki quoi voilà bu ko defee moom euh, dina xam ne lii moo tax mais ñëw rek ne ko noonoonu noonoonu loolu tamit du lu rafet waaw ay am na nit ñoo xam li ñenn ñi di wax di ko nettali ci ay sëriñ loolu du sunna naan sëriñ diw moom bu doon génn di tukki kenn du xam fa mu jëm balaa ñu koo xam mu àgg fa mu jëm loolu du sunna laa wax yonent saa salaam lenn la doon def loolu bu doon xare la jëm waaw xare parce que loolu affaire plan la kese ngir njuuy sa noon bañ sa noon xam fa nga jëm ci la doon def bu doon dem fenn waara moo tax hadis bi ne bu doon dem benn xare day nëbbu mel ni feneen la jëm ndax ba mu des Tabuk Tabuk moom da leen ko leeral parce que ah saa yi xare bii bokkul ak xare yi bu xare bii moom bu amee c'est pas comme les autres guerres parce que la Byzance l'empire romain la ñu jëma ah, te gaa yooyu armée professionnelle li ma la ko waxe woon lañ am c'est pas ay nit ñu dajaloo nii rek walaa kii yooyu sàmmkat bi nappkat bii xeex jot ñu ñëw daje mukk am ñoo xam ne xeex kese lañ jàng comme armée professionnelle yi noonu la Byzance amoon léegi nga xam des militaires voilà ñu leen di defal formation GIGN nangam ak nangam ñoom loolu lañ amoon ah ñoo xam ne loolu kese mooy seen métier comme bokk naa ñi nga xam ne ñoom léeg-léeg téye arme rek téye rek mënuñu ko bu téye jaasi sax léeg-léeg nañ koy téye rek bu baax ñooñu yemuñu yeneen saa salaam nag wax leen lu leer xamal leen fi ñu jëm mooy Tabuk lañ jëm laa wax byzantin moom lañu amal problème loolu ci wàllu geer la woon mais yeneen saa salaam bi muy dem Makka di ubbi ji Makka wala dem umratul Ja'irra ak yooyu maanaam Ja'irra euh, euh, euh, Hudaybiya mais daf ko yëgal nit ñi wax ko ci waa kaw gi ñu ñëw ànd ak moom. naka noonu ajam gi daf koo yëgle wax nañ dem ci kaw gi wax leen ko nga naan ay Serigne Diouf moom bu doon dem fenn moom kenn du ko yëg day dem boobu la am yoo koo yëg mu àgg loolu loolu loolu du sunna bàyyi leen nettal yoo xamante ne nii parce que ñu naan mooy Serigne Diouf ma ne kooku du du royukaay ci diine yonent saa salaam mooy référence mooy royukaay te doon woon doxale noonu waa ah. nit ki daa ñëw di invité bul bul def ci xolam loo xam ne day am day day am mel ni nga bàyyi ci moom ay dut yu muy jàpp ne peut-être da nga koo xeeb wala yu mel noonu loolu daqal ko bul may seytaane seen diggante dalalal xelam boo kiiwee pare nga ngir def demal nga def ko ngir lan dalal xelam fekk invitation bi te bu fa ñëw di jaay ay seexlu di moytoog ci def lii di kii looloo melal ni un poisson dans l'eau waaw léeg-léeg nag bu la tegalee loo xam ne ndax loolu tamit waxoon nañ ko loolu tamit am na solo ah ñu tegal la loo xam ne yow dañ nga cee allergique par exemple yow boo koy lekk mu lay génneel ay picc loolu aayul bu boobaa nga ne ko ah nga ñam ci leneen ko quoi li fi nekk du boobu kese jël ci yeneen yi yeneen yi moom nga wan ca ne lekk nga ci bu baax mais en lii nii. leeral ko ko tamit bul ñëw rek ne ko ah non man nag du ma lekk non da nga ko naan c'est man de médecin yi affaire bii nii saa bu ma ko lekkee dama cay allergique mu xam ne lii moo tax waaw mooy laaj dafa yomb ko wax nga ne ko non c'est lii mais boo yeneen yi nga jàpp ci yeneen yi moom lekk ci bu baax ba mu gis ko xam ne lekk nga ko waa yow li tax lekkoo lii la moo tax yeneen saa salaam kër këram la nekk nit yaay may muuna dugg si mook sëy naa Xaalidul Walid àndal ñu teg benn plat ah am benn jigéen mu ne ah, ah, ah, wax leen yoneen saa salaam li ngeen ko nara a présent li mu li mu nar a lekk mu ne lan la ñu ne ko mbëtt la de yoneen saa salaam <laughs> lekkut ñu ne ko daa xaraam mu ne aw ma prérogative sañ-sañ di xaraamal yàlla daganal waaye sauf que lekk la goo xamante ne nii fa ma jóge meenuñu ko voilà loolu tamit daa amaa loolu moom laa doon wax naa léeg-léeg nga gis ñenn ñi di sikk yenn xale yi. naan ak a réew gone gii ni mu réewee nangam ak nangam xoola mu ñëw nit ñi lii mu naan du lekk ak nangam bu boobaa yow parent bi wala yow mi xam xale bi lu tax lekkul wax leen ko mu leera yonent bi alayhi salaatu salaam géléemam alqaswa keroog bi ñuy ubbi Makka mu ñëw ci waadi Muhassir bi ne fii ñëw ba foofu daldi bóof mooy mu mu mu gis wàcc dematul ñu fexe mu dem mu taxaw gaa yi nag ah, xala eh, atil la xasa atil nakate moo bi wax sànk boo tax moo bi ma koy jaawale ne def na alqaswa mooy siisu na bañ naa jóg yeneen saa salaam ne mukk deful lool siisuwul tënu jikkoom kan lay setal ab gëléem ab gëléem lay setal deram boo xam ne nit ñi dañoo jàpp ne lii moo tax mu leeral ne loolu taxut yow bu dee ab gëléem lan ngay xalaat ci doomu aadama nga xam ne lii nii nit ñi du ko wax di ko wax du loolu nga nga ne ah du loolu de c'est que moom nii dafa allergique affaire yi wala médecin yi en dañ ko koo tere parce que day am ay problème de santé bu lekkee lii mu leer ci nit ñi ñu bañ a am njaartu lu ñaaw après dem fu nekk ñu ko fay waax naan doomu jiw ji ni mu ñàkkee yar ni mu nangama nangam alors teew ko la nga ko leeral da leen koy leeral ne leen déedéet du loolu ah parce que lii wut lii siisuwul te loolu du jikkoom sukka xabasaha xaabisul fiil gis nga li téyewoon al fiil ñay yi ñayu abraha yi ba dugg fi loolu moo ko fi téye looloo tax mu leeral lan moo tax gëléemam gi doxale noo xam ne xamuñu ko woon gis nga lii nii ñuy wax quelle belle coïncidence mais sauf ko duñu ko jël tey gis nga hadis bi ci tegu <laughs> beneen gëléemam al adba'u xadis te mooy dernier xadis ci buntu bi imaam Nawawi tëj ko al adba bon léegi nag est ce que qaswa ka benn la bon peut-être bu ñu ñëwee ci foofu euh, dinañ ci wax tax xadis bu mujj bi ñu war a gis yeneen ci yoon quoi insha allah moom xadis boobu moom lay wax. kon mooy loolu dafa am solo tamit nañuy bàyyi xel ci loolu waaw gaaw di catalogue gars yi sa waay lekkul parce que daa xam na des fois lu tax loo xam ne. invité nañ ko bu boobaa na ko leeral rek ki nga xam ne moo ko invité na ko bon man de lii moo tax comme koor gi bu dee daa woor wooru naafila ak weeru koor euh, farata du bokk mu leeral ko ne ah man de daa ma bor bi may fay waaw te nag comme que sa invitation bi tey nga ma ne damaa bëgg nga ñëw léegi ma ñëw euh, te daa fekkoon ma woor kat euh, farata la waa ji xam ne loolu la amaana mu defal la dara ne la waa nga ndogoo ko boo demee waaw wala bu dee man nga fay nekk ba ndog jot nga nekk fii après nga lekk ba mu gis ne lekk nga ci affaire yi loolu it dafa am solo eh, eh, mooy li nga xam ne mooy eh, xolu ñi la invité dee ci bàyyi xel di dalal seen xel tamit bi loolu dafa am solo quoi amul non sa deful ngir yàlla lu tax muy def ngir wan nit ñi déet da ngay wan ni i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal wan lu ci yàlla wal mu'minun def leen lu baax yàlla dina xel séef na te mu gis li ngeen ndawam bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dina ko ma ne ah, ah, ah, loolu moo ñu doon dund ma ne la ba léegi nii yeneen saa saa nee na dañ may gaaral dañ may gaaral sama jëfu xeet bi lundi bu ak jëri bu nekk loo wala lundi bu nekk la ma ci gis mu rafet mu sant yàlla la ci ñaaw ma ñaan yàlla mu jéggal kon tey yow nga fa ne yeneen salaam li ngay jëf borom bi daf koy wan moo tax nekk fi di defi tojaange rek <laughs> waaw. fi <laughs> dee fi tojaange walla iyaadu billaah <laughs> léegi kon loolu dafa am solo quoi waaw di na di wuyu invitation yi ak ni ku la sol kii def demal waaw te loolu day wane ne kii dëggu na ci lim la bëgge quoi te bëgg na lekk ak yow waaw te tamit day indi convivialité ak raffermir li ñu waxoon sànq euh, li nga xam ne mooy euh, kii euh, diggante yi